wa an ibni aabbasin radia allahu aanhuma ann rasula allahi sala allahu alayhi wasallama marra biqabrayni faqal innahumaa yucazzabaani wamaa yucazzabaani fi kabir balaa innahu kabir amma axaduhumaa fakaana yamshi binnamiima wa amma al-aaxaru fa kaana laa yastabri'u min bawlihi muttafaqun alayhi wa haadha lafdu ihdaa riwaayaati al-Buxaari rahimahullah qaala al-ulamaa'u rahmatullahi alayhim maanaa wa maa yu'azzabaani fii kabiir ay kabiirin fii za'mihimaa wa qiila kabirun tarkuhu alayhima kon al imaam al haafiz an mu dikkaat ak ñun ci suñu bunt bi ñu ngi nekk ci kitaabul umuur al manhiyya anha téere bi nga xam ne mooy wax mbir yi nga xam ne dañ koo tere nit ki di ko dikke wala di ko jikko wala di ko def eh, ñu ngi woon nag ci chapitre deux cent cinquante sept baabu tahrim an-namima waaw mooy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 si bii ñu génn ñu ngi taxawoon ci ñu ngi gisoon xadiis moo doon bu njëkk bi ci bunt bi mu ne woon waan mu ngi jële Seydina Xudayfa radiyallahu anhu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a gis mu ne muy ibni Abbaasir mu ngi jële ci doomu Abbaas ji di Abdallah radiyallahu anhuma anna rasulallah mu nekk ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa dafa romb bi qabrayni ci ñaari xabru ñaari bàmmeel yu ñu suul ñooy boobu dañ faa suul ñaari nit ku nekk benn fa qaala yonent bay saar saar ne innahuma yu'azzabaan ne ñaar ñii ñu suul fii dañu ngi leen di mbugal allahu akbar a'aadana allahu min adaabil qabr wa maa yu'azzabaani te mbugaluñ leen fii kabir ci loo xam ne lu rëy la yeneen saa saam teg ci ne balaa kay innahu kabir waaw mooy li tax ñu leen di lu rëy la amma kenn ci ñoom fa kaana moom li mu dëkke woon nee ko ba mu nee ci kaw suuf mooy kaana yam bin namima da doon dox bi rambaaji nit ñi wal iyaazu billah Allahu akbar la colportation waaw da doon colporter des calomnies Allahu akbar wal iyaadu billah jël ki jaxase jël kii jambaaje ngir yàq seen diggante Allahu akbar waaw wa amal aaxar daal keneen ki nga xam ne moom itam mu ngi mos ci mbugal mi fii fa kaana laa yastabri'u min bawli doonul woon serlu waaw ci li nga xamante ne mooy ay tuur ndoxam bu tur woon ndox noonu la doon bàyyi tuur ndox après bàyyi noonu dugalaat cëram noonu yoonam newu ci di mooy ta ndeku sobe di des ci moom yoonam newu ci wal iyaazu billah yoonu loon setlu li nga xam ne mooy ay ay ay ay tuur bu ma soona tuur ndox mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadiis bii daal imaamul Buxaari waaye naka noonu al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo mu ne wa hada lii nag ih lafdu mooy kàddooy ihda yenn ci riwayatil Bukhari yi nga xam ne noonu la ko imaamul Bukhari yi solo yi benn la ci yim ci indi dinañ ñëw léegi ni nga xamante ne moom ni mu ko indee ni nga xam ne noonu la bare moom ci saxiix bi moom al imaam al Bukhari rahmatullah alayhi léegi mu ne qaala al ulama léegi mu ne boroom xam-xam yi nee nañ rahmatullah alayhi maanaa maanaawu wa maa yu'azzabaani fii kabir li mu njëkk wax ne ñoom de bëggaluñ leen ci lu rëy après mu ne balaa innahu la kabir loolu lay wax ni mu ne loolu boroom xam-xam yi nee nañ rahmatullah alayhim maanaaw mooy wa maa yu'azzabaani fii kabir ay kabirin fii zamihima mooy bëggaluñ leen ci loo xam ne pour ñoom ñoom liñ ko jàppoon lu rëy la jàppuñu woon ne lu rëy la waqiila mu ne am na ñeneen ci ñoom boroom xam-xam yu ne rahmatullah alayhi kabirun tarkuhu alayhima mooy bàyyi liñ doon def nekk woon dafa réyoon ci ñoom waaw dafa meloon ni daal ñoom daal manuñoon nekk daal kenn ki moom di rambaaj saa su ne voilà pour mu bàyyi ko pour mu mu mu mu mu pour bàyyi lool waaye ki nga xam ne ay tuur ndoxam yoonam loolu ñoom ñaar kon hadis baa ngi noonu léegi laaj mu njëkk mi mooy est ñoom ñaar dong nee na muttafaqun alayhi ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen sëriñ daal imaamu ahmadu ibnu muhammad ibnu hanbal daal koy solo lu jiitu waaye naka bokku taalibe dal abu daawud as-sijistani waaye naka noon al imaamu tirmidi wa abu isa ak al imaamu ahmadu ibnu shuayb an-nasaa'i rahmatullahi ala ibn Maaja mooy rawaahu ashaabu sunan al arba'a lii lañ naan al jamaa hadis bi rawaahu al jamaa imaam Ahmad ash-Shaykhaani imaam al Buxaari ak imaamu Muslim ak waa kutubu sunan al arba'a al imaam Abu Daawud al imaamu at-Tirmidhi al imaamu an-Nasaa'i ak al imaamu Ibnu Maaja al-Qazwiniyu rahmatullahi alayhim léegi ñoom ñëpp ñoo ko solo voilà léegi hadith bi nag mooy lim la wax ne la ihda riwayat al-Bukhari imam al-Bukhari fi mu ko njëkk a indi rahmatullahi alayhi wudu babun min al an la yastatira min bawlihi après mu indi kitaabul wudu babun indi ko foofu tamit kitaabul janaiz babul jaridi ala al-qabr kitaabul janaa'iz baabu azaabil qabri minal ghiibati wal bawl après mu ndiwaat ko kitaabul adab baabul ghiiba mu ndiwaat ko kitaabul adab ba léegi baabu namiima minal kabaa'ir voilà indi ko foofu la ko jeexale waaw yii yëpp la ko indi moo imaamul Buxaari an-Nawawi nag benn ci yii la tànn ne lii yi ma indi nag mooy wenn yi nga xamante ne mooy imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi daal di indi voilà waaw te boobu boobu mooy li nga xamante ne mooy kitaabul wudu baabul waaw waaw akbar te te imaamu Nawawi da koo dagg da ko jël li nga xam ne euh, moom la ci soxla kese mooy indiwul lépp lépp lépp lépp lépp lépp kon eh, kon léegi al imaamul haafizul Buxaari rahimahullahu ta'aala aywa bismillah léegi bon euh, ñu exactement bi nga xam ne moom la wax ne li ihdaa riwaayaati al Buxaari Ah. ndax ñëw na ci yaa la yastatiru la yastabri dool dinañ ci ñëw insha allahu tabaraka wa taala al imamu al buxaari eh, rahimahullah kon léegi nañaa jël benn ci yi nga ne mooy riwaay yi nga xam ne moom la indi moom al imam al xaafid al buxaari amirul mu'minin rahimahullahu rahimahu llahu taala rahmatan waasi'a ah. ah. mais imaamul Buxaari euh, euh, euh, kiiwam yi laa yastatiru wa ammal aaxar fa kaana laa yastabri'u laa yastatiru hmm, mooy li nga xamante ne yi mu indi par exemple xoolal xoolal loolu neex la rek la kitaabu al wudu baabul min al kaba'ir la yastatiru min al baw min bawli foofu dane kenn ki moom nekkoon na kaana ahaduhuma la yastatiru min bawli kon nga xam ne kon euh, du bii léegi mu ëndiwaat kitaabul wudu hmm? kitaabul wudu baabun foofu tamit la yastatiru mu la ñëwee dane Eh, eh, eh, amma ahaduhuma fa kaana la yastatiru moom itam foofu noonu la ñëwee après kitaabul janaa'iz baabul jariiri ala al-qabri foofu ni nga xam ne noonu la ñëwee mooy la yastatiru amma ahaduhuma fa kaana la yastatiru bi nga xam ne nag mooy kitaabu al-janaa'iz baabu adaabil qabri min al-ghiiba wal bawl foofu mu ngi ko indi tamit fa kaana wa amma ahaduhuma fa kaana la yastatiru min bawle kanta kitaabu al-adab baabu al-ghiiba foofu mu ngi ko tamit amma hada fa kana la yastatiru min bawle kanta bale kitabul adab babu namima min al kaba'ir mooy bu mujj bi mooy foofu ni nga xamante ne noonu la ñëwee kan ahaduhuma la yastatiru min ba min al bawl moo tax lii bu dee ñun eh, riwaay yi nga xam ne moom lañ ci am ci suñu sahih imaamul Bukhari rahimahullah moo yee ci baatu la yastatiru alors que ci wa amal axar fa kaana la yastabri'u noonu la ñëwee ci Riyad bi noonu la ko indee mais loolu lu wér mooy dama laa bëgg a wax rek riwaayaat yi yi nga xamante ne noonu la ñëwee parce que euh, euh, la yastatiru léegi nañ ko wax léegi pour ñu bañ a euh, comme que ñu ngi fi di lijjanti lii nga xamante ne moom la al imaam an-Nawawi ne lii lenn la waaw lenn la ci li nga xamante ne mooy ihda riwaayaat al Bukhari laa yastatiru li ëpp ci riwaayaat ci lii la waaw léegi riwaaya ibnu asakir moom moo ñëw ci laa yastabri'u waaw minal istibra waaw kon gis nga mooy riwaaya lay boo xam ne ci imaamul Buxaari boo xam ne moom noonu la xam naa imaamu Nawawi ñàkkul ne boobu la yoroon moo tax mu ne boobu boobu am na ko moom it voilà moo tax imaam al-Hafiz Hajar bi muy kii mu ne fii aksari riwaayaat bi mu mu mm, ah, nii la ñëwee laa yastatiru waaw bi musannatayni min fawq mooy ta ta ta ta ñaari ta yooyu ñu am ñaari ta tomb ci kaw yaa yastatiru waaw léegi après mu ne wa fi riwaayat ibn asakir yastabri'u waaw min al istibra bi muwahhada sakina min al istibra kon mu ne kon mu ngi noonu wali muslim wa abi daawud fi hadith al-a'mash yastanzihu kon ñëwee na ci la yastatiru loolu daanaka riwaay yi ñor imaamul buxaari yépp yaa la am na yenn riwaay ci imaam buxaari wa ibn asakir ah eh, moom dane foofu la fa am la yastabri'u waa ibn asakir ci boppam daa solo hadith bi moom tamit voilà rahmatullah alayhi mais moom moom na mu ko indee laa yastabri'u la walla loolu la léegi kanta euh, al imaamu muslim mu ne wali muslim abi daaw fi hadith al amas boobu laa yastanzihu voilà xam nga naza euh, yasta istanzaha mooy moytu mooy tandiku benn mbir waaw mooy tandiku doonul woon mooy tandiku waaw doonul woon kanta euh, istitar bi mooy def sutura diggante yow ak tuur ndox mi mooy mu bañ laa laal ak say yéreeg yooyu doonul woon sàmm dara mu ngi noonu le waaw waaw yastanzihu doonul woon sori di fexe di sori mbir mi ngir da xool daal ni muy def ba du àgg ci moom mu ne imaam al-Hafiz mu ne waqad waqa'a 'inda Abi Nu'aym fi al-Mustakhraj min tariq Waki' 'an al-A'mash kaana laa yatawaqqa waaw mu ne wa hiya mufassiratun lil muraad boobu ñëw laa yatawaqqa mooy doonul woon moytanu xam nga wiqaaya ak tuqa ak taqwa foofu la jóge mooy bu ngay ut teet jël loo xam na nga koy teg sa diggante ut wiqaaya diggante ak dara waaw fattaqu naar mooy fexe leen ngeen def seen digganteeg safara loo xam ne mooy tax seen digganteeg moom ba du ngeen fa dugg mu ne kii nag tuur ndox yi loolu la dul def imaam al-Hafiz Ibn mu ne loolu moom mooy firi mooy firi li nga xam ne dëgg-dëgg mooy baat bi quoi wa hiya mufassira li nga xam moom lañ ci jublu waaw kon mooy moo tax ñenn ne moo tax laa yastatiru moom waa ji laa laa yasturu awratahu bu doon tuur ndox maanaam mooy doonul woon ay ñëw rek quoi yow nit ñi taxaw fee mu taxaw walla génne noonu ñëpp di gis voilà <laughs> waaw waaye de toute façon mooy moom ci boppam doonul woon mooy tanu ko euh, tuur ndox yi mbiiwal yi di ko laal ak tamit ak ay euh, li nga xamante ne mooy euh, doonul woon ut kiiraay diggante moom ak moom ak mbiiwalam yi loolu la woon kon loolu la wallahu taala alam eh, léegi eh, kon riwaay kon dañuy gis ne riwaay yi am noonu la léegi nañ jël bu njëkk mooy kitaabul wudu baabu min al an la yastatira min bawle mu ne haddathana Usmaan imaamul Buxaari amiirul mu'miniin rahimahullah mu ne haddathana Usmaan mu ne gi ñu nett mooy Muhammad ibn kan ibn Abi Shayba mooy grand frère Abu Bakr Usman ibn Abi Shayba Abul Hasan al-Absi mawlahum al-Kufi gane àddina cent trente cent cinquante six génn àddina deux cent trente neuf moom moo mujjee gaañu Abu Bakr ah te moo doon magam voilà cent deux cent trente neuf la génn àddina rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Jarir mu ne nettali na Jarir di Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays abu abdillah ad-Dabbi ar-Razi al-Kufi al-Qadi gane addina 110 génn addina 188 rahmatullahi alayhi an Mansur mu jël ko ci Mansur li Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah ibn Rabi'a ah, as-Sulami Abu Itab rahimahullahu ta'ala génn addina 132 rahmatullahi alayhi an Mujahid moo ko jël ci Mujahid ibn Jabr Abu al-Hajjaj ñi Abu Muhammad al-Makki al-Qurashi al-Makhzumi mawlahum gane addina xilaafa Sayyidina Umar la 21 ginnaaw de la rahmatullahi alayhi siiw lool ci wàllu tafsir an ibni Abbaas jële ci sëriñam di Mawlaana Abdullah ibn Abbaas ibn Abdul Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf al-Qurashi al-Haashimi Abul Abbaas al-Makki al-Madani newoon Taayif la génn àddina rahima radiyallahu anhu la 68 am na nag ay wuute ñu ne 67 ñu wax nañ ba 70 wallahu ta'ala a'lam gane àddina ci Sha'b Abu Taalib jamono ji waa Makka doon embargo Yonent sallallahu alayhi wasallam foofule ca xisaar bi radiyallahu anhuma annahu qaal marra an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi haa'itin min hiitaanil madina aw makka lii nag def def la bi mooy Medina la woon de toute façon voilà kenn ci ruwaat yi moo def def la ne loolu ci euh, daa romb benn kii boo xamante ne euh, ci makka wala Medina mais loolu Medina la xew-xew bi Medina la woon euh, léegi dafa romb. yeneen saa saam boo am na benn riwaay boo xam ne xam nga Seydina Jaabir dafa solo xadiis bi bu mel nii hmm? léegi foofu Seydina Jaabir dana yeneen si ma lay saa salaam dafa génn ci benn tool ah après euh, mu ne boobu Ummu Mubashir moo ko moomoon al-Ansaariya moo moomoon loolee tool boobee biñ génnee nag ci la romb. benn kii nag ci la romb benn euh, foo xam ne fu ñu suul min fi bi xiitaanin min xiitaanin aw makka fa sami'a sawta insanayni mu romb foo xam ne dañ faa denc ni mu dégg turu mu dégg kaddu ñaari nit yu'azzabaani fi quburihima yoo xam ne ñu ngi leen di mbugal ci biir bàmmeel ya fa qaala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yenent wa ma yu'azzabaani fi kabir ne ñaar ñii dañu leen di mbugal te liñ leen di mbugale réyul noonu xaala balaa summa xaala ginnaaw gi yoneen saa sam tekki ne balaa ah kay réy na kaana ahaduhuma la yastatiru min bawle wa kaana al yamshi bin namima summa li imam xam nga fii la ci yam après yoneen saa def mu ne kenn ki ci ñoom doonul woon suturloo bu doon tuur lox waaye wa am wa kaana al axar kanta ki moom dafa ne woon yamshi doon doxaakoon la woon di dox bin namima ji rambaaje diggante nit ñi thumma daa bi jaridatin fa kasaraha kisratayn mu laaj benn eh, jarida mooy benn car boo xam ne bu tàndarma fa kasaraha mu daal di koy dagg eh, eh, ñaari yoon kisratayn ñaari dagg fa wada ala kulli qabrin minhuma kisra bu ci nekk mu teg ci benn wal ci li nga xam ne moom la dagg noonee ci tàndarma ji waaw hmm? <laughs> Allahu akbar ah! léegi mu andi ko kon euh, def ko ñaar après daal di mu teg wu nekk ci ber ci fi nga xam ne mu def ko samp ko fi nga xam ne moom lañ la suul fa qiila lahu ñu ne ko waaw ya rasulallah lima fa'alta hada waaye yonent bi saa saa lu tax nga def lii mu ne la'allahu amaana an yuxaffafa anhuma ñu woyofal leen mbugal mi maalam yay ba saa fekk ñaari car yi ma dagg wowuñu aw ilaa ay yay basaa walla boobu fekk wowul dañ leen di woyofal seen mbugal nii la ko al imaamu al bukaari rahimahullah di kanta al imaamu abu al xuseyn rahmatullahi alayhi mu mu ngi <laughs> kitaabu tahaara benn bërëb kese la ko indi baabu dalili ala najaasatil bawl waaw laab buntu bi nga xam ne moom la leen surax def di tegtale ne li nga xam ne mooy tuur ndox dafa sobewu ay tuur ndox dafa sobe la moom voilà mu ne wa haddathana abu sa'id al-ashaj wa abu kurayb muhammad ibn al-ala wa ishaq ibn ibrahim ñetti sëriñam la ko jële mu ne wa haddathana tanettal lañu moom imam muslim al-hujja abu sa'id al-ashaj muy abu sa'id abdullah ibn sa'id ibn husayn al-kindi abu sa'id al-ashaj al-kufi sëriñ waa kutubu sitta moom liñ koy gis bariwul gan génn àddina la deux cent cinquante-sept wa Abu Kurayb Muhammad ibn ala Muhammad ibn ala Abu Kurayb ñoom ñaar ñii ñëpp sëriñ waa kutubu sitta di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani al-Kufi rahimahullah gan àddina cent soixante deux cent quarante-sept rahmatullahi alayhi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 Euh, ñoom euh, ñoo jiitoon imaamu Ahmad voilà ñoom ñoo mag imaamu Ahmad rahmatullah alayhima euh, même bu dee moom mi am nañu ne cent soixante et un ñii ne cent soixante-trois mais li gën a dëgër mooy cent soixante et un la moom Ishaq ibn Rahawayh mais moo njëkk gaañu gaañu deux cent trente-sept allahu taala a'lam rahmatullah ala al-jami' moom nag du sëriñ waa sitta sëriñ imaamul Bukhari la en même Euh, am na sax ñu ne moom ci nettali wax lu tax imaamul Buxaari bind saxiix bi am na boo xam ne dañ ne moom nii moom la ne woon ci jataayam mu mëbatoon koo xam ne kenn ci taalibe kuy dajale téere boo xam ne xadiis wér rek la ciy def imaamul Buxaari rahimahullah jàpp loolu daal di bind saxiix bu mag bi allah rahmatullah ala al jamii qaala mu ne Isxaaq mu ne sama sëriñ ma mujjeew muy Ibnu Rahawiya Isxaaq nee na axbarana moom noonu la ko waxe dane xabarana wa qala labanan kanta Abu Sa'id al-Ashajj sëriñ wa kutubu sitta wa Abu Kurayb sëriñ wa kutubu sitta moom tamit ñoom ñaar dañu ne haddathana ñoom kaddu gi ñuy utilisé mooy haddathana ñu ne Waki'un mooy kon ci Waki' lañ ko jëlee ñoom ñetti ñëpp di Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Hafiz al-Asbahani al-A'war rahimahullahu ta'ala gane àdduna 127 génn àdduna 196 rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana al-A'mash mu ne nettal al-A'mash bi Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad at-Tabaristani al-asl al-Kufi gane àdduna moom la 61 génn àdduna 145 rahmatullahi alayhi ah. qaala mu ne annahu qaala mu ne sami'tu mujahidan al-A'mash rahimahullah mu ne dégg naa Mujaahid gis nañ ko Sa'iid ibn Jabr rahimahullah yuhaddisu an Taawuus muy nettali di jële ci beneen riwaaya Imaamul Buxaari bi bi Mujaahid moo ko jële ci kan ci Seydina Ibn Abbaas directement fii nag dane moom dafa dégg Mujaahid Mujaahid moom dane man dégg moom muy nettali al-A'mash dane dégg naa Mujaahid yuhaddisu an Taawus kon fii mu jël benn am ko mu doxale digganteem ak Ibn Abbas muy Taawus ibn Kaysaan Abu Abdirrahmaan al-Yamani al-Himyari mawlaahum al-Faarisi rahimahullah gane génn àddina cent quatre mu ne woon ponkal mu maga maga maga mag non Taawus <laughs> non Taawus Taawus il était il était exceptionnel ah non Taawus Euh, ko ko doon wax sëriñam bi Ibn Abbas mawlaana <laughs> mawlaana Ibn Abbas <laughs> radiyallahu anhu mu naan man Taawus yaakaar naa ne euh, bu ma juumul loolu la ko waxe quoi <laughs> mu ne Taawus que euh, kii mooy mooy mooy am naa njortu gu mag wala yu mel noonu que ne moom ci waa àjjana la bokk quoi tawus ndeysaan tawus waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw Allahu akbar moo tax ñooñu duñu duñu ñu ndaw quoi <laughs> la hawla wala quwwata mooy ay ponkal lañu woon quoi tawus <laughs> <laughs> rahimahullahu ta'ala léegi moom nag moom an ibni abbas muy jële ci sëriñam Mujaahid taalibe ibnu abbas la Taawus taalibeem la moo tax affaire bi leen la mooy soit da koo njëkkoon a dégg ci Taawus après mu dem dégg ko ci sëriñ bi wala le contraire loom ci man di demee mooy Mujaahid dégg na ko ci ibnu abbas mais dégg na ko ci Taawus amaana nag da koo njëkk a dégg ci moom mu ne yu hadith mu ne Taawus an ibni abbas muy jële ci ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu qaala marra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayni fa qaala amma innahuma la yu'azzabaan wa ma yu'azzabaani fi kabiir amma ahaduhuma fa kaana yamshi bin-namiima wa amma al-aakhar fa kaana laa yastatiru min bawlihi qaala fa da'aa bi'asiibin ratbin loolu la mooy caru tàndal ma rek boo xamante ne nii bu tooy la fa shaqqahu bi-ithnayni mu daal di koy xar dagg ko ñaar def leen thumma gharasa ala hada wahidan wa ala hada wahida mu dal di jëmbat ci xabru benn bi benn côté jëmbët ci beneen xabru benn côté thumma qaal ginnaaw yeen saa saam ne la'allahu amaana an yukhaffafu an yukhaffafa anhuma amaana ñu daal di leen woyofal maalam yay ba saa fekk nekkuñ loo xamante ne wow euh, léegi mu ne haddathanihi Ahmad ibn Yusuf al-Azdi al imaam kii nu mu tudd Muslim mu ne hadis bii nettali na mu beneen sëriñ muy Ahmad ibn Yusuf ibn Khalid ibn Salim ibn Zawiya Abul Hasan an-Naysaburi rahimahullah as-Sulami rahmatullahi alayhi xam hmm, nga woon ko Hamdan as-Sulami rahmatullah alayhi gane àddina cent quatre-vingt-deux génn àddina li nga xam ne mooy deux cent soixante-deux mu ne moom mii nettali na ma nettali na ma ko qaala haddathana Mu'alla ibn Asad mu jëla ko ci Mu'alla ibn Asad al-Ammi Abul Haytham al-Basri al-muallim di frère u Bahz Bahz moo ko gënoon a siiw di Bahz ibn Asad rahmatullah alayhima génn àddina la deux cent dix-huit léegi moom mu ne qaala haddathana Abul Wahid mu jëla ko naan Abul Wahid di ibn Ziyad al-Abdi mawlaahum Abu Bishr ñi ne Abu Ubayda al-Basri euh, si yowoon ca Saqafi rahmatullah alayhi génn àddina 176 rahmatullahi alayhi an Sulaymaan al-Amash mooy al-Amash voilà noonu ba ñuy gis ci jëw koo xam ne <laughs> daa mel nen lenn euh, défaut bu mu am mais bon noonu lañ ko nit ñi di xamee moom Amash la Imaam an-Nawawi joxe woon euh, li nga xam ne mooy ak ay misaal ak ñeneen. al amash al araj voilà al amash gisoon nañ ko sànq rahimahullah bi hada al isnad al keneen ki la yastanzihu voilà au la yastatiru mu ne la yastanzihu mu ne foofu sauf que la yastanzihu an al bawl aw min al bawl waaw li nga xamante ne di sori li nga xam ne mooy fexe tuur ndoxam yi mbéewalam yi du dellu ci moom walla di ko sobel kon ginnaaw kon lii mooy eh, ci gàttal mooy riwaayaat yaa ngi noonu <coughs> noonu la ñëwee léegi euh, euh, deuxième jàngat ginnaaw taxriij bi mooy ana lan mooy lëkkaale euh, lii léegi dina ñëw li wax xaalal ulama boroom xam-xam yi maanaa moo maa yu'adzabaani fii kabir ay kabirun fi za'mihima wa qila kabirun tarku alayhima dinañ ci ñëw gineen di sax yëpp moom mi al imamu alhafizu ah an-Nawawi rahimahullah même moom ci at al-Minhaj yi ko indi dina beneen eh, bu imam al-Qadi Iyad wax mu ne laysa ay laysa bi akbaril kaba'ir waaw mu ne loolu mooy eh, bu ne wa ma yu'adzabaani fi kabir mooy liñ leen di eh, mbugale nekkul kii li gën a màgg ci bàkkaar yu mag yi mais nag ci la waaw kon ngir nit ñi moytu ko ak jàjj leen waaw waaw kon nag euh, waaw que ne nit ki bu yaakaar ne bu ko defee nit ki moytu yaakaar ne moom bugal du ñu bugal lu dul rek yi bàkkaar yi gën a rëy mais am na yoo xam ne yuy rëy lañ te lool day waral bàkkaar waaw du na rek almubiqaat kese ñoom kese ñooy tax euh, bugal ah waaw kon loolu la wallahu taala alam léegi nag mu def kon suñu ñaari ñu jàngat waa ana lëkkaale mag suñu bunt bi di wax baabu tahrim an-namima dañ naa la leer na kii namima moo la imaamul Buxaari rahimahullah indi ko fële daal di cité lu leer ne ah, li nga xamante ne nii mooy bokk na ci bakaar yu mag yi kitaabul adab baabu namima minal kabaa'ir waaw <laughs> waaw baabu namima gis nga ba mbaaj minal kaba'ir laa wax daa bokk ci bàkkaar yu mag te mu muy indi xadiis ngir loolu lan indi xadiis bi nga xamante ni mooy xadiis bii te ne yonent may saa saa daa romb ñaari qabru ne innahuma yu'azzabaan wa ma yu'azzabaan fi kabiir bala bal hiya kabiir innahu la kabiir amma ahaduhuma fa kaana yamshi bin namima waaw kon mooy yow rambaaj day waral bëggalu bàmmeel waliyasu billah waliyasu billah waaw te comme li Mawlana Ibn Abbas doon wax bokk na ci ni ñi nga xam ne bàkkaar bu mag bàkkaar boo xamante ne ni dañ ci daa amu bëbb àddina wala laaxira bu yàlla wala bu yonent saa sara wala ñoom ñaar ñépp mu ci doon benn la wala ñu digal ci ab pen ab xadd boo xam ne ku def lii nañ ko dóor ay téeméeri yar par exemple nañ ko rey wala nañ dagg loxoom wala nangam xisaas wala nag loo ni daa am loo xamante ni mooy euh, euh, euh, bugal moo xam ne moom lañ ci dig boroom moo xam àddina walla laaxira te lii la waaw namia ki ñuy mbugal ci biir bàmmeel boo doon tibari saa saa kenn ki lu tax ñu koy mbugal wa kaana yamshi bin namima da doon dox di rambaaji nit ñi loolu moo tax al imaam indi fi hadis yi ngir wan ne lii du lu ndawam ah. toxal ay wax dans le but de yàq kantaa ñi naan bon du Euh, yi ma man na nekk sax waa ji bu fu newee loolu moom lay sa bi dëgër du tout ah ak riba euh, ci de suite yooyu doodet loolu nan la nekk loolu surtout riba nga am riba mën naa nekk même bu dee waa ji mu ngi fi déedéet loolu tekkiwul riba voilà loolu laa bëgg a wax loolu lu jëwu mooy waa ji man déedéet loolu mooy ŋàññi la tudd ak ŋàññi nit ki ak wax ko loo xam ne neexu ko ci kanam voilà moo tax yenn saxaaba yi radiyallahu anhum bu dee li may wax newul ci moom da nga koo dugal waaw moo tax ci naan ñeme naa ko man koo gëwuma ko ñeme naa ko ñu ne la woon waaye koo xanaa xamul li muy wax loolu dëgg-dëgg mooy jëw nga ñeme ko nga ñàkk koo jëm l'essentiel mooy na nekk loo xam ne moom bu ko déggee bu ko jotee du ko neex jeex na kon nam yi képp kuy rambaaj euh, euh, na arrêté quoi waaw nekkum nettalaakoon nag di nettali rek bu dee taxee moo lay tax a dugal loo xamante ni yeneen saa sam xamal nañu kii li tax ñu koy bugal ci bàmmeelam mooy da doon dox kenn ki di rambaaje loolu moom yaakaar naa ne dara warul ko jaral doomu aadama bi ci kaw suuf bu dee ne ah, toppul bakkanam walla iyaazu billaah te am na dara ngëm yàlla gu nekk ci moom waaw moo tax loolu nañ ci bàyyi xel waaw du lu ndaw loo xamante ne yonent saa salaam nee ne te noonu la de wallaahi waaw wallaahi kon lii mooy lëkkaale moom suñu bunt bi kon di wane tahriim xaraamu rambaaj waaw bokk na lii wane ne mbir daa xaraam muy waral lay waral bugalu bàmmeel waaw luy waral bugalu bàmmeel te cëy bu ko borom bi jokkale adabul axira waaw li nga xam ne mooy mbugalu alaaxira lool dina gën ñàng wallahu taala aalam